walladiina izaa anfaquu lam yusrifuu wa lam yaqturuu wa kaana bayna zaalika qawaamaa walladiina laa yad'uuna ma'a llaahi ilaahan aaxara wa laa yaqtuluuna an-nafsa allatii harrama llaahu illaa bil-haqqi wa laa yaznuun wa man yaf'al zaalika yalqa asaamaa يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور الغرور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ulaa'ika yujzawna al-ghurfata bimaa sabaruu wa yulaqqawna fiihaa tahiyyatan wa salaaman xaalidiina fiihaa hasunat mustaqarran wa muqaaman qul maa ya'ba'u bikum rabbii lawlaa du'aa'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakuunu lizaaman sadaqallaahu al-'aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidi alawalina walaxirin sayidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in فرضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين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 gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu hadith eh, bi mujj ci baabu siwaak yawmal jumaa bisub sàccu bisub ajjuma maanaam buntub sàccu bisub ajjuma muy hadith sayyidina Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma mu naan an Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne idha qaama mu ne kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha qaama min al-layli yashuufu faahu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su daan jóg ci guddi gi maanaam da daan soccu maanaam da daan loolu moom mooy li mu doon njëkk def laataa muy jug di julli laataa muy julli te comme loolu noonu la maanaam ci guddi gu dot noonu la ko doon defe kon nag bisub ajjuma moom moo ci gën a yelloo gisoon nañ ci baabu man tawassaka bi siwaaki ghayri buntu ki nga xamante ne moom mooy soccoo soccu keneen gisoon nañ ci hadith sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne ci lay nettali sayyidina Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu anhuma bi nga xamante ne moom la dugg si ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk mu tegoon boppam ci kaw dënnam moom sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha di xool gis ko fekk muy socc mu daal di bëgg socc ba mu laaj ko yeneen bi sallallahu alayhi wa ndax ñu jottali ko ko mu ne waaw ñu jox ko ko mu daal di euh, mu nee na ma daal di koy defar ma raxas ko fomp ko euh, daal di koy euh, yëy Euh, ba mu mokk ma daal ko koy jox mu daal di koy soccoo moom yenente bi sallallahu alayhi wa fekk mi ngi teg boppam ci sa sama kaw dënn gisoon nañu baabu maa yuqra'u fi salaatil fajr yawmal jumu'a maanaam buntu li nga xamante ne moom lay wax ci li ñuy jàng ci jullik fajar ci bisub àjjuma <coughs> ñu gisoon ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nga bi sallallahu alayhi wa alihi wa dafa daan jàng ci bisub àjjuma ci julli fajar alif lam mim tanzil te mooy suuratu sajda ak wa hal ata ala al insani hiinun min ad-dahr te moom mooy suuratul insaan te lool gisoon nañ ñaari ñaari saar yooyu li nga xamante ne moom rapport bi nga xamante ne wala lien bi nga xam ne moom lañu am lëkkaloo gi nga xam ne moom la ñu lëkkaloo ak bisub àjjuma naka noonu am na nag ay masala yoo xamante ne yu ci aju te moom mooy sopp gi nga xamante ne moom la ñu sopp ci ñu jàng ñaari saar yi ci bisub àjjuma ci jullik fajar gi maanaam rakka bu njëkk bi bu ñu taree fatiha ba noppi ñu daal di jàng alif lam mim tanzil bu fekkente ne ñuy sooratu sajda bu fekkente ne tamit julli nañ maanaam bu ñu jógee julli ñaareelu rakka bi ñu daal di gis bu ñu taree fatiha bu nopp bu noppi ñu daal di tari hal ata ala al insani hiinun min dahri loolu sopp nañ ko ci imam bi comme ni nga xamante ne noon la nekkee li gën a siiw ci waxu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim amma imaamuna Maalik rahimahullah moom dafa wax ne dafa sip moom daf koo sip ngir lu tax mu ne ngir ne dafa gisoon ne maanaam waa ma kaw ga buñ daan jóge Madina buñ daan ñëw maanaam di dellu buñ dellu di ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dem ci jàkka yi gis wa loolu ngir ni ñu gis xamee woon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo takkoo woon moom bu ñoom bu ñu fa bu ñu demee dem ca kaw ga dañuy dem di wax ne ah ndekete julli ndekete ajjuma kat fajar gi julli gi ñetti rakkaa la maanaam ngir sujjóot bi nga xamante ne moom la ñuy sujjóot ci biir eh, ci biir eh, sooratu sajda maanaam ñu dafa am sujjóot nga xam ne bu ñu jàngee aaya ba ci sujjóot bi dañuy daal di eh, sujjóot ne allahu akbar daal di sujjóot daal di waxaat allahu akbar daal di jógaat taxaw daal di yeggale tatajaafaa junubuhum anil madaaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun ba aaya jeex maanaam loolu moom moo tax ñi nga xamante ne moo tax imaamu Maalik rahimahullah bi mu gisee doxalin boobu muy bañ nit ñi jàppe ko aada ci anam goo xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy awaam yi ñu xam dañuy foog ne jullik fajar moom jullik suba maanaam ci fajar ci bisu ajuma daa man ñaari rakka rek maanaam ñetti rakk maanaam noonu rek la mën a lañ ko mën a jullee te kenn mënu koo jullee neneen lu dul ci ñaari saar yooyu bañ loolu nekk loo xamante ne nit ñi dañ koy fas mu nekk farata wala yu deme nekk noonu wala boog ñi nga xam ne ñoom ñooy awaami jàppe ne dafa am ni maanaam ñetteelu rakka ci bisu ajjuma këni rakka bu njëkk bi ñaari rakka la en fait maanaam yooyu noonu moom moo taxoon moom mu daal di koy sib waaye li nga xamante ne mooy lu ëpp ci borom xam-xam ni rahmatullah alayhim ñoom yoonal nañ ko waaye loolu sunna la boo xamante ne bëreetul ñu koy doxal te loolu képp maanaam yelloo na mos ñu dekkalaat ko kon xadis boobu yooyu mooy nga xamante ne gisuñu ko tam ci suñu bi weesu li nga xamante ne waroon nañ koo leeral ci ci ci yooyu masala léegi ñu daal di gis baabul jumaati fil qura wal mudun baabu buntu al jumaati ajjuma fil qura maanaam ci al al qura moom mooy dëkk yi ci dëkk yi maanaam yi nga xamante ne ay ay dëkk yu ndaw lañ wal mudun ak dëkk yu mag yi maanaam loolu ñaar yi nga xamante ne ay wax la yoo xamante ne euh, fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci buntu bi ak buntu yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu daf ciy junj ay masala yoo xamante ne dafay aju ci charte yi nga xamante ne moom la ñu chartal jullik ajjuma jullik ajjuma dafa am li nga xamante ne moom mooy shurutul euh, wujubi wa sihha ma maanaam shurutul wujubi wa sihhati ma'an am shurutul wujubi am shurutu amma yi nga xamante ne moom mooy surutul wujubi wa sihhati maan mooy sart yi nga xamante ne moom mooy waral waru ak duma ba pare waral ak wéram ci anam goo xamante ne su amee su amulee maanaam su amee julli gi day mu am julli gi doog a mën a war julli àjjuma mën a war waaye tamit su fekkente ne amul ba pare ñu julli àjjuma julli gi tamit du maanaam loolu moom mooy julli charte yi nga xamante ne moom mooy charte sihhat wal wujubi ma'an amma charte yi nga xamante ne moom mooy charte sihha moom mooy julli gi moom dana wér waaye nag fu fekkente ne nit maanaam loolu mu wir rek la waaye taxul ba tey mu war waaye am surutu wuju bi nag mooy julli gi nga xamante ne moom moo tax julli gi war waaye taxul ba tey mu wir maanaam loolu moom mooy charte yi nga xamante ne kon yooyu ñoom ñooy ñetti charte yooyu amma surutu wuju bi euh, wa wa wa ma am yooyu ñetti chart la yoo xamante ne mëneef na koo tënkee ci loolu bu njëkk bi moom mooy bi nga xamante ne ñaari ñu njëkk ñi Hanafi yi rek ñoom ñoo ko wax rahmatullah alayhim te benn te ñoom ñaar benn bi dafa concerné bunt bi dina ko dafa am dina ko junjaale ci biir tamit xadiis yi nga xamante ne moom lay waxaale dina ci junjaale ñaareel bi maanaam bu njëkk bi moom mooy ne xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne julli ajjuma mënta am lu dul ci dëkk bu mag maanaam bu fekkente ne dëkk bi nekkul dëkk bu mag lu demee nekk tey buñ doon wax dañ naan euh, Paris wala Lyon wala Marseille wala yu mel noonu wala boog bu dee Sénégal ñu ne Dakar wala Thiès wala Louga wala Kaolack maanaam wala dëkk yu mel noonu yooyu wala Ndar ak yu mel noonu bu melul noonu dëkk bi kenn mënu maanaam euh, defu ko mën a defu ko mën a jullee ajjuma maanaam dëkk boo xamante ne masalan ñu ko dëkk bëriwuñu loolu mëneefu ko tuddee maanaam mëneefu fa deefu fa jullee ajjuma léegi dëkk bu mag nan koy nan lañ koy xamee mooy ni ñoom niñ koy xàmmeewee mooy bu fekkente ne dafa am qaadi boo xamante ne am na fa ko xamante ne moom dañ ko fay samp mu am maanaam tribunal boo xamante ne dañ ko fay teg ngir ne dëkk bi rëy na rëyaay goo xam ne képp fépp fu ñu war a àttee nit ñi maanaam jar nañu sampee ko noonu maanaam loolu foo boobu dëkk moom mooy bi nga xamante ne moo war ñu mën faa jullee ajjuma ba pare tamit bu ñu fa bu dëkk ba melut noona suñu fa jullee àjjuma julli ji du wér maanaam kon loolu moom mooy su surutu sihhat wujubi wa sihhati maan maanaam ñoom kon loolu lañ ko tëral am na ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, ñi ci des ñoom ñu ci charte boobu comme ñi nga xamante ne dinañ ko gis insha allahu taala ci seen wuute yi kenn ku ci nekk ñi ngay tegteloowee ci hadith yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suñu buntu bi bu njëkk bi kon moom mooy moom mooy boobu moom mooy mu nekk ci Misr maanaam ci dëkk boo xamante ne euh, dëkk bu mag la te euh, mooy mooy Madina maanaam foog mu nekk Madina maanaam ville bu bu mag voilà léegi nag loolu moom bu fekkente ne euh, masalan dëkk la boo xamante ne nag tamit dafa mel noonu maanaam yeneen dëkk yi ci wet gi nit ñi day daal di war ñu juge fa di ñëw ti jullee ji ci dëkk booba ajjuma su fekkente ne mën nañoo ñëwaat ba ba delluwaat te du leen indil ay coono gu bari maanaam te loolu ñoom ñu ngi koy nattee ci farsax maanaam mooy cinq mille cinq cent quarante-quatre mètres maanaam cinq kilomètres ak ak genn wàll maanaam ci lañ koy natte maanaam bu fekkente ne ak tamit bu fekkente ne dañuy dégg nodd bi loolu moom mooy li nga xamante ne dëkk yu mel noonu yuy nekk tout autour foofu yëpp day daal di war ñooñu ñuy ñëw di jullee ci ma ci dëkk bu mag bi di delluwaat loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, ci charte bi am na ñeneen ñi ci def ñoom charte luñ ci yëpp ñoom dañu wax rek ne bu fekkente ne comme li nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha u shafi maliki yi euh, rahmatullah alayhim ñoom li nga xamante ne moom lañ ci sartal moom mooy mu dëkk dëkk boo xamante ne dañ koo tabax maanaam ah, dëkk bu ñu tabax nit ñi war faa mën a nekk ñoom loolu rek doy na ba pare mu nekk loo xamante ne dañ fay nekk ba pare dañ fay nekk ci jamono yépp ci at bi bu fekkente ne day am jamono ci at bi yoo xamante ne duñ fa nekk bu booba loolu day daal di dañuy daal di ànd ak Hanafi yi rahmatullah alayhim ci leen wax maanaam bu fekkente ne masalan ab sanc rek la dëkk bi ab sanc kese la dañuy sanc après bu ñu toogee benn jamono par exemple bu tàngee ñu daal di wat dem feneen yooyu ñoom loolu mënuñu faa jullee ajjuma amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne dëkk bi ngir ñu mën faa mën a jullee ajjuma moom mooy fokk dëkk bi nekk dëkk boo xamee maanaam maanaam dëkk boo xamante ne euh, mën nañ faa daje nombre bu maanaam bu doy war nañ faa mën a daje pour julli ajjuma te loolu ñoom ñu ngi ko nakkee ci ñeent fukki nit maanaam fukk lu toll noonu mën a daje ci biir dëkk bi ba pare mën fay daje saa su ne maanaam ajjuma bu jot ñu war a mën a am lu toll noonu bu boobaa dañuy daal di xam ne dëkk bi kat mën na na fay jullee ajjuma am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanaabila rahmatullah alayhim ñoom loolu boolewuñ ko ci charte bi maanaam ñoom niñ jàppee ni maanaam dëkk bi ñu war a mën a jullee ajjuma daal moom mooy jull dëkk boo xamante ne mooy mooy fépp maanaam ñoom fépp mën nañ faa jullee ajjuma hatta sanc yi fi nga xamante ne masalan ay xayma rek la ñuy def wala les gens du voyage ni ñuy def nga xamante ne euh, dañuy yor seen gitan yi dañuy yor seen ay oto rek euh, dugal ci seen kër maanaam nga xam ne ci la ñuy dëkk ci oto bi la ñuy dëkk nga xamante ne dañuy ñëw rek wàcc camion lay doon bu ñu ñëwee ah, ba fenn rek ñu daal di wàcc daal di def benn genre caravan daal di taxaw def campement ak yu mel noonu foofu tamit ñoom mën nañ faa jullee ajjuma ci Hanabila yi rahmatullah maanaam amul benn charte boo xamante ne teg nañ ko ci dëkk lu dul ne bu fekkente ne ñoom danañ fa nekk jamono ju doy maanaam danañ fa taxaw te mbooloo mi nga xamante ne moom moo war ci ajjuma mën a am te mu ñeent fukki nit lool dana fa mën a am maanaam kon ñoom lool la ñu sartal ci ajuma am amma li nga xamante ne mbirum mbooloo mi loolu daan ci ñëwaat insha allahu taala ci xadi ci euh, euh, ci shurutu siha insha allahu taala am na li nga xamante ne nag moom mooy euh, kon loolu moom mooy charte bu njëkk bi ci suuro shurutu sihha euh, ñaareelu charte bi boobu tamit yi rek rahmatullahi alayhim ñoo ko teg moom mooy iznu sultaan maanaam fokk mu am ndigalu ki nga xamante ne mooy kilifa ji maanaam autorité publique fokk mu joxe ndigal ci ne ajjuma gi dan nan koy taxawal dëkk sangam ba noppi euh, bu fekkente ne kooku wala boog naibam maanaam ku ko mën a remplacer ku ko représenter ci dëkk ba wala yu mel noonu maanaam kon fook loolu mën a am bu fekkente ne loolu amul foofu mu ne fa julli ajjuma du fa war waaye tamit bu ñu fa jullee tamit julli ko du wér maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy ñaareelu charte bi euh, ñetteelu charte bi nag ñoom ñoo ko bokk mooy duxulul waxti mooy waxtu wi dugg te bu fekkente ne comme niñ koy gisee insha allahu taala ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u hanafiyya yi ak shafi'i ak malikiyya yi ak shafi'iyya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne waxtu wi mi ngi dugg su fekkente ne maanaam jant bi jéng na loolu su fekkente ne jant bi xës na ba jéng euh, zawalu shams am na maanaam mooy comme ni nga xamante ne noonu la jullit tisbaar di tàmbalee bu waxtu woowa amee rek bu boobaa jullit tàkku sax jullit euh, juma day daal di war te bu boobaa dana mën a wér buñ ko jullee waaye su fekkente ne waxtu woowa jotagul jullit jumaa du waragum beneen bi ci des moom mooy suñ ko jullee itam du wér. maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy ñetti charte yi nga xamante ne ñoom la ñu am bi Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom sartaluñ ko ci loolu ñoom dañoo jàpp ne julli ajjuma mi ngi waxtu woom mi ngi tàmbalee fi julli iit di tàmbalee fi waxtu julli iit di tàmbalee ngir ne ajjuma tamit bisub iit la comme moom mooy bisu iit bi nga xamante ne day baabu bis bu ne maanaam semaine bu nekk day baamu juróom-ñaari fan yu ne waaye loolu moom moo tax maanaam eh, ñoom noonu lañ ko jàppee et comme julli iit la bu boobaa heure iit lay tàmbali te moom mooy bu jant bi jéng bu jant bi jógee ba mu def ay lu tolloog eh, quinze minutes à peu près maanaam bu boobaa ci la ñuy daal di mën a tàmbalee julli li nga xamante ne moom mooy julli ajjuma ce qui maanaam loolu bu boobaa li muy def mooy képp koo xamante ne mbooloo lañ ñu daal remplir conditions yi nga ajjuma gañu war a julli bu boobaa mën nañ koo julli ci heure yooyu maanaam par exemple bu fekkente ne comme fii nii la mën nañoo ñëw julli lu dix heures ajjuma maanaam yu mel noonu te bu boobaa ajjuma gi dana daal di wér noonu bu boobaa dana daal di waaye nag masalan tey fekk jant bi jugagul ba ñu yegg ci waxtu woowu ajjuma bi du war naka noonu tamit buñ ko jullee du wér loolu moom mooy ñetti sart yi nga xamante ne ñoom ñooy surutu sihhati wal wujubi ma'an am amma li nga xamante ne moom mooy euh, sharutul shurutul wujubi yooyu maanaam juróom lañ yoo xamante ne yëpp dañuy daal di dellu ci man gi ak war gi maanaam moom mooy masalan ki nga xamante ne maanaam ginnaaw yi nga xamante ne ñoom ñooy sartu julli maanaam sartu julli war ci nit ki dafa am ay sart yoo xamante ne ñoom ñëpp maanaam gisoon nañ leen ci lan mooy tax nit ki julli war ko amma lu euh, lu demee nekke mu nekk mag maanaam mag ak bañ am ngant jigéen joo xamante ne gisul baaxam ak yu mel noonu amma li nga xamante ne moom mooy charte nag yi nga xamante ne mooy tax àjjuma war ak charte julli yi mooy lépp loo xamante ne charte julli la waaye dañ ciy teg juróom yi bu njëkk moom mooy euh, moom moom mooy ñu man koo euh, euh, taxawal maanaam ñu ñu maanaam ak maanaam daf cee bokk maanaam mooy ak zukuratu moom mooy ngóora maanaam képp koo xamante ne du góor jullit àjjuma du nekk loo xamante ne Euh, lu war ci yow la ñaareel bi ci def moom mooy mu nekk ne julli ajjuma ji taxawal nan ko maanaam mooy ne place bi nga xamante ne euh, moom nga nekk yow fi nga ne euh, tukkiwuloo maanaam tukkiwoo loolu mooy ñaareel bi loolu mooy al maanaam nga bañ a nekk koo xam ne musaafir nga maanaam ku tukki bu boobaa ñii nag bu kudul góor par exemple maanaam muy jigéen nga wala ngunu ngaana bu fekkente ne ji julli dafa jot ajjuma nga dem julli ji waru waaye boo demee julli ji dana wér maanaam kon loolu moom mooy suur sart wu jóg euh, kon mooy musaafir bi maanaam du ko war maanaam kon nekk ci dëkk bi wala boog yor atte yi muqiim maanaam hukmul muqiim kooku day daal di nekk charte maanaam mooy ku nekk ci benn dëkk boo xamante ne tukki nga fa te defuloo fa lu ëpp ñeenti fan maanaam lu tolloog ñeenti fan buñ ci génnee fan bi nga dugg ak fan bi nga génn maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne Euh, moom mooy sart julli sart yi nga xamante ne moom ngay moom la lay ware ñaareel bi ci def moom mooy kon ak zukura maanaam mooy ak ngóora ñetteel bi ci def moom mooy ngóora moom nga nekk góor mooy masculin maanaam nga nekk koo xamante ne góor ga parce que ku dul góor du ko war euh, maanaam warul jigéen ak nguunu ngaana nguunu ngaana moom mooy euh, xunsa mooy erma hermaphrodite voilà loolu moom mooy mooy mooy moom kooku tamit julli du ko maanaam julli ah, bu fekkente ne mooy mooy xunsal muskil parce que xunsa saa yu ñu koy wax dafa am ñaar maanaam dafa am ñaari façon dafa am ki nga xamante ne ay mbiram mooy xayru muskil la mooy kooku moom mbiram dafa leer bu fekkente ne hermaphrodite la waaye moom xam nañ ni kii góor la dafa am rek euh, cëru jigéen bu sax ci moom waaye cër boobu amul dara lu muy lu muy def masalan buy tuur ndox ci Euh, cëru góor bi lay tuuree ndox ak yu mel noonu maanaam cëru góor bi tamit ci lay yëgee bànnee xam yeeg ak yu mel noonu yëpp bu boobaa dañu xam ne kii moom góor la loolu kooku julli da koy war ndax kooku moo moo góor ñoo yem amma ki nga xamante ne tamit maanaam cëru jigéenam yi ñoo développé wu masalan day gis mbaax cëru góor bi du ci tuur ndox ak yeneen ak yeneen yu mel noonu maanaam bu boobaa loolu dañuy daal di xam ne kii tamit jigéen la waaye muskil bi mooy ki nga xamante ne dafay am mandarga yu koy mën a tegtal ni góor la am yeneen mandarga yu koy tegtal ni jigéen la maanaam loolu moom moo tax mu nekk al mus mooy xunsal muskil kon ak zukura mooy góor gi kooku tamit julli àjjuma day daal di nekk loo xamante ne daf koy lan euh, da koy war ñetteel bi ci des moom mooy al xurriya maanaam mu nekk koo xamante ne euh, dafa. Euh, dafa dafa dafa nekk koo xamante ne euh, euh, dafa dafa libre maanaam ab gor la bu boobaa ki nga xamante ne moom mooy jaam bi moom julli du nekk loo xamante ne da koy war maanaam bu boo bu fekkente ne nit ki jaam la waaye ba mu def su fekkente ne jaam la boo xamante ne jox nuñ ko ndigal Ah, maanaam euh, ki ko moom jox na ko ndigal bu boobaa day daal di mujj nekk lu war ci moom am na ki nga xamante ne tey par exemple moom du jaam waaye nag dañ koy euh, dañ koy liggéeyloo maanaam salarié la bu boobaa moom it julli àjjuma da koy daal di war waaye nag euh, bu fekkente ne dafay dox dem masalan di dellu ci loolu di jël waxtu maanaam waxtu wu yaatu bu boobaa dañ ciy daal di dindi ci payam lu tolloog loola su fekkente ne ki koy liggéeyloo daf cee maanaam daf daf ko cee saaxal loola loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy beneen charte bi beneen charte bi euh, kon euh, tudd nañ al iqama tudd nañ al zukura tudd nañ al hurriya beneen bi ci des moom mooy asalaama maanaam mooy mucc maanaam nit ki faaw mu nekk koo xamante ne dafay mucc maanaam lu demee nekk mu nekk koo xamante ne silma xawul naka noonu bu fekkente ne silma xala bu fekkente ne am na tamit ku koy yóbbu kooku tamit bu boobaa silmaxa bi bu amee ku ko woo wommat wala boog mu nekk koo xamante ne silmaxa boo xamante ne par exemple julli gi ci biir jàkk maanaam heure julli ajjuma fekk na ko mu nekk ci biir jumaa ji masalan kooku tamit daf koy daal di war wala bokk mu nekk koo xamante ne mi ngi doxantul boppam di dem ci marché yi ak yu mel noonu kooku tamit dañ koy day te xam na yoonu jumaa ji kooku tamit julli gi daf koy daal di euh, day daal di nekk loo xamante ne lu war lay doon ci moom am na nga xamante ne Euh, wala boog mu nekk keneen ki nga xamante ne tamit julli jumaa ji day daal di nekk tamit loo xamante ne day daal di war moom moom mooy euh, wala boog du war moom moom mooy màggat koo xamante ne dafa amee ay at yu kawe yoo tax ba du ko mën euh, mu am tamit ñi nga xamante ne ñëpp ñi nga xamante ne dañoo amee ay ngànt ñu ñëpp dañuy daal di dugg ci buntu boobu. képp tamit waaye nag képp koo xamante ne julli waru la maanaam imaama day daal di mën a nekk tamit loo xamante ne euh, day daal di euh, euh, maanaam sax day daal di mën a wér kon loolu moom mooy ñeent yi ñett ñett ñett beneen bi ci def maanaam juróomeel moom mooy ak fexatu mooy ak wér maanaam nit ki amee wér gu yaram su fekkente ne nit ki amewul wér gu yaram maanaam mu nekk koo xamante ne dafa feebar kooku julli ajjumaam du nekk loo xamante ne lu war lay doon ci moom waaye bu demee julli ji ajjumaam boobaa dana nekk loo xamante ne lu wér la maanaam léegi nag loolu moom mooy sart yi nga xamante ne ñoom ñooy surutul wuju bi amma léegi nag mu des sart yi nga xamante ne ñoom mooy surutu sihhati ah, wala boog waa surutu sihha mooy sartu war maanaam sartu wér bu boobaa te boobaa du sartu war bu njëkk bi moom mooy al xutbatu maanaam xutba faaw mu am te su fekkente ne xutba bi am na bu boobaa julli gi day daal di nekk loo xamante ne day daal di wér te bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaf yi ñoom benn ñoom liñ ci ànd liñ ci saatal lenn kese la mooy xutba bi làkk buñ ko mën a wax baax na nuñ ko mën a waxee baax na su fekkente ne taxaw nañu euh, euh, te. Euh, maanaam bu fekkente ne taxaw nañu euh, wala toog nañu baax na mais bu nekkee benn xutba tamit dana wér amma ñeneen ñi ci def nag te moom mooy sa euh, Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom xutba pour mu mën a wér pour àjjuma mën a wér fokk xutba bi nekk ñaari xutba ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu la mësa doxale amma xutba bi dafa war a nekk ci làkk arab kese loolu fuqaha ci mbooloo mu bari ci ñoom rahmatullahi alayhi ñoom ñoo ko ci sartal amma ñeneen ñi ci def sartaluñ ko ci maanaam ñoom mën nañu xutba ci beneen làkk bu mu mën a doon beneen bi ci def moom mooy euh, euh, al jamaa maanaam mbooloo su fekkente ne tey matalan Euh, mbooloo moomu nag moom la borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom mbooloo benn nit bu fekkente ne moom ak imam bi doy na am na ci ñoom tamit ñu wax ne bu ñaari nit amee ngir ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa ne rek ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila zikrillah te bu booba loolu maanaam mbooloo moomu charte luñ ci mu nekk lu ëpp loolu maanaam amul benn charte lu dul rek na nekk mbooloo am ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom sartu wéru julli wala boog Maliki rahmatullah alayhim mooy ñu mat fukki nit ak ñaar ngir ne bi sallallahu alayhi wa sallam bi alquran doon wàcc naan wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qul ma inda allahi xayrun min min at boobu xamante ne wax ne Euh, euh, ne buñ bi ñu gisee ak maanaam yaxantu maanaam njaay njënd ah dañu dañoo dañoo dañoo daw dem ca loola bàyyi la yow nga taxaw di xutba ngir ne laataa loola yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan xutba avant ajjuma gi di am maanaam avant julli gi di am man de après julli gi ba loola xewee ci lay def ju xutba gi laataa julli gi waaye booba bañ demee fukki nit ak ñaar kese ñoo toog maanaam loolu moom moo tax fuqaha u maliki daañ ko gis xadis boobu insha allah maanaam fuqaha u maliki rahmatullah am jàpp ne mbooloo mi moom fukk ak mën a doon maanaam ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy fuqaha u xanaa bi eh, ak xanaabila rahmatullah am ñoom ci ñeen fukki lañ ko aj maanaam ci 40 personnes ngir ne mbooloo yu bari yu l'islam di wax ci 40 personnes lañ koy daal di aj maanaam ci la ñuy jàppee ne lii daal maanaam nekk na loo xamante ne lu bari la amma ñi nga xamante ne euh, moom mooy beneen charte bi nga xamante ne moom mooy ñetteelu euh, charte bi euh, mooy mooy il faut que mu nekk loo xamante ne day feeñ maanaam day nekk loo xamante ne ndigal lu mat lu lu lu matale da ciy ne waaye loolu Hanafi yi rek ñoo ko sartal maanaam tey ñoom maanaam du du loo xamante ne place lay doon boo xam ne nit ñi dañuy mën a dem dajaloo Euh, nekk euh, masalan tey bu fekkoonte ne amir bi maanaam kilifay dëkk bi dafa ñëw woo ay nit quelques personne daal di leen dañuy def jumaa joo xam ne huis clos la ñun rek ñoo koy fekke daal di laqatu benn bërëb jumaa ju du wér maanaam loolu moom mooy daa a nekk ci place boo xamante ne <laughs> euh, ñëpp dañ koy daal di mën a xam parce que su fekkente ne place boobu amul bu boobaa julli gi du mën a nekk loo xamante ne lu wér la am amma li nga xamante ne moom mooy ñeenteel bi nag moom mooy euh, jumaa ji bañ a nekk lu baamu maanaam mu nekk benn jumaa ci benn dëkk dëkk bu nekk benn jumaa rek benn ajjuma rek lañ fay jullee ba mu des su fekkente ne aajo moo am loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah dañoo wuutee ci naka lañ koy considérer Euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu wuute waaye bu ñu xoolee de manière générale li nga xamante ne moom mooy la ca war moom mooy jumaa ji nekk loo xamante ne dafay euh, dafay day day day baamu maanaam du duñu ko duñu ko baamu loolu moom mooy bi nga xamante ne moom mooy beneen charte bi moom mooy ñeenteelu charte bi kon dinañ gis ne surutul wujub bi waxte xatimaan ñetti charte la yoo xamante ne ñaari la Hanafi rahmatullahi alayhi bero surutul sihhati suru surutul wujub bi juróomi sart la yoo xam ne ñoom ñëpp ànd nañ ci euh, ci ay teqantal yu wuute surutul sihhati moom dañuy gis ne ñeent yoo xamante ne benn bi la xanafiya yi wéetoo rahmatullahi ala al jami' ànd ak ne yeneen yi def yëpp am na teqantal seen biir wallahu a'lam bi nga xamante ne nag mooy buntu bu dëkk bi ci loolu moom mooy buntu bii ñu ne mooy baabul jumaati fil qura wal muduni buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci ajjuma fil qura ci dëkk yu ndaw yi wal muduni ak dëkk yu mag yi maanaam fii nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko tuddee nii ngir junju ne wuute dëgg la ke ni borom yi am nañ ko rahmatullahi alayhi waaye amaan na wallahu a'lam ne moom mazhabam mooy ne maanaam charte ne fokk mu nekk dëkk bu mag loolu du ci charte loolu du ci charte maanaam euh, te euh, loolu moom dinañ ko gis léegi insha allahu taala mun a qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab lay haddathana Muhammad ibn al-Musanna moom mooy Abu Musa az-Zamin euh, al-Anazi al di imam waa Basra rahimahullahu ta'ala gane adduna 167e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna 252e ginnaaw gàddaay Yonent bi ay xadiisam nekk ci kutubu sitta moom sax sëriñ la ci kutubu sitta mu bokk ci juróom-ñett ñi nga xamante ne seen sëriñ la directement d'ailleurs moom mii euh, muy Abu Musa euh, az-Zamin muy euh, moom moom mooy az-Zamin moom ak keneen ki ci muy Muhammad ibn Bashar muy Bundaar ñoom ñaar ñoo bokk at bi ñu ganee adduna bokk at bi ñu génn adduna bokk ay sëriñ et maanaam ñoo bokk ay taalibe tamit maanaam nga gis ne ñoom ñaar ñëpp. Euh, dégg nga euh, tamit waa Basra lañ rahmatullahi alayhima mu ne qaala haddathana Abu Amir al-Aqadi te moom mooy Abu Amir euh, Abdul Malik ibn Amr al-Qaysi moom al-Aqadi di imaamu di waa Basra ginnaaw ga mu nekk waa Makka rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci siqaat ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Ibrahim ibn Tahmaan moom Euh, moom mu nekk tamit euh, imam boo xamante ne imam al-Bukhari ñeenti xadis la solo ci moom euh, muy Abu Sa'id al-Khurasani rahimahullahu ta'ala Ibrahim ibn Tahman ibn Shu'ba al-Khurasani bi mu ngi génnaat ba cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi waaye ay xadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abi Jamrata ad-Duba'i moom itam ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom mooy Nasr ibn Imran ibn Isam ad-Duba ad-Duba'i al-Basri rahimahullahu ta'ala moom it di waa Basra génn àdduna 127 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiis nekk ci kutubu sitta Euh, moom mu ne an ibn Abbas mooy Seydina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib euh, moom di ibn Hashim mu foofu la bokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Abdul Muttalib euh, di bokk ci waa Banu Hashim radiyallahu ta'ala anhuma mooy Seydina Abdullah ibn Abbas habrul umma wa turjumanul Qur'an maam li nga xam ne moom mooy Musnad mooy 1600 60 hadith yoo xamante ne muttafaqun alayhi 75 imam Bukhari wéetoo ci 120 hadith imam Muslim wéetoo ci 9 hadith hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na inna li yóbbu mooy awwala jumaatin ajjuma bi njëkk bi nga xam ne jum jummi'at dajale nañ ko jullee nañ fa ajjuma balaas biñ mu njëkk a jullee ajjuma baada ginnaaw jumaatin ak jullik ajjuma fii sala fii masjid ci jumaa rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fii masjidi mi ngi ci jumaa ji jumaa yu Abdul Qays maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy tudd Abdul Qays bi Juwaasa te dëkk ba ñuy wax Juwaasa min al Bahrayni ci al Bahrayni maanaam euh, Juwaasa kon moom ab dëkk la woon euh, boo xam te moom ab Madina la maanaam Euh, dëkk bu mag la am na tamit ñoo xamante ne maanaam dëkk bu mag a mag la woon euh, euh, foofu am na tamit ñu wax ne xarya la woon rek maanaam dëkk bu ndaw la waaye li nga xamante ne mooy li gën a sax mooy ne dëkk bu mag la woon loolu kon moom mooy lu njëkk li nga xamante ne moom mooy xadis bi maanaam di tegtale ne kon def na jullee lan ci dëkk bu mag maanaam te bu boobaa loolu xadis bii daf koy daal di tëkkale waaye daal ñëw ci beneen xadis boo xam ne borom moo xam ne tamit wuute na mooy ay la insha allahu taala rahmatullah wuute nañ ci ne ndax dëkk bu mag la wala dëkk bu ndaw la xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro 4371 ak xadis numéro 1068 Euh, kon moom la imam Abu a indi xadis numéro 1068 imam Al-Bukhârî da ko da xadis numéro 4371 bii xadis dafa bokk ci 120 xadis yi nga xamante ne moom la euh, Seydina Abdullah euh, moom moom la imam Al-Bukhârî wéetoo rahimahullah wëllif imam Muslim ci xadis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maanaam xadis bi tamit ñoom ñaar rek ñoo ko indi mooy imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud imam al-Bukhari ñaar yoon la ko indi bii ak beneen yoon imam Abu Dawud benn yoon la ko indi kon ñoom ñoo ko indi ci ñi ci des ñëpp ci ashaabu kutubu sitta kenn indiwuñ ko ci rahimallahu jamii'a wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al la li haddathanaa Bishr ibn Muhammad te moom mooy Abu Muhammad as-Sakhtiyaani al-Marwazi Bishr ibn Muhammad moom ci eh, siqaatu taabi'i eh, la bokkoon mu nekk koo xamante ne saduq la dañuy koy jamee nag ne dafa amoon irja maanaam bu nekk ci moom moom nag gisoon nañ ko ci juróom-benneelu xadis yi ci euh, kitaabu bad'ul wahyi maanaam xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas boobu radiyallahu ta'ala anhuma bim naan euh, kaana kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadu nnaasi mooy xadis bi tàmbalee noonu wa ajwadu ma yakunu fi ramadan xadis boobu maanaam foofu gisoon nañ ko fa maanaam fii moom mooy ñaareel yoon bi ñu koy gis imam al-Bukhari ñaar fukki yoon ak benn yoon benn la ko indi moom ci afraadul Bukhari yi la bokk maanaam ci kutubu sitta bam rek imam al rek moom moo solo ay xadisam moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne mu ne qaala axbaranaa Abdullah te moom mooy Abu Abdurrahman Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali al-Marwazi rahimahullah ta'ala bi waa Khurasan euh, mu gën a àdduna 118 am année génn àdduna 181 am année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta mu ne mu ne qaala axbaranaa Yunus te moom mooy al-imam Ibn Yazid al-Ayli abu ah, ah, Yunus ibn Yazid ibn Abu Najjar al-Ayli rahimahullahu ta'ala moom dàqantalam tamit Abu Yazid la mi ngi génnaat na 159e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis am nañ ci kutubu sitta an az-Zuhri te moom mooy al-imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Abu Bakr al-Madani Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata maanaam az-Zuhri gane adna cinquantième année génn adna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di amirul mu'minin ay hadiisam nekk ci kutubu sitta annahu qaala moom nee na akhbarana Salim ibn Abdullah moom mooy ibn Umar ibn al-Khattab Abu Umar dañ koy wax Abu Abdullah wala Abu Ubaydullah al-Qurashi al-Adawi al-Umari dégg nga dégg nga euh, di waa Madinatul Munawwara bokk ci benn waxtu di fuqaha sab'a yi génn àdduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Ibn Umar mooy Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdurrahman euh, moom tamit euh, mu génn gan génn àdduna soixante-treizième année Eh, ginnaaw gaddaa yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ëpp ci li ñu solo ay hadith moom tamit comme niñ ko gisee moom moo ëppale sax sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ginnaaw sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu moom mooy ki ci ëppale 2630 hadith moom mooy musnad imam al-Bukhari imam Muslim wéet dëppoo nañ ci 168 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 81 hadith imam Muslim wéetoo ci 31 hadith ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na kullukum képp kenn ci yéen raa'in sàmm la mu daadi wa zaada te yokk na ci al-Layth te moom mooy imam al-Layth ibn Sa'd al-Fahmi Euh, rahimahullahu taala génn adduna al-Misri maanaam génn gane adduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith am nekk ci kutubu sitta mu ne no qaala mu ne qaala Yunus te moom mooy ibnu Yazid al-Ayli bi ñu gis léegi mu ne kataba bind na Zurayq ibn Hukaym euh, moom euh, ndax dafa yilifoon dafa nekkoon ci dëkk boobu ci benn gox foofu ci ay ay ay ay ay la maanaam mu ne bind na ila ibn Shihab moom mooy az-Zuhri rahimahullahu taala mu wa ana fekk man maahu maa ngi àndoon ak moom yawma idin bis boobee bi Wâdil Qourâ ci fu ñuy tuddee Wâdil Qourâ foofu la nekkoon man ak imam az-Zuhri Zurayq ibn Hukaym taala ah? Ruzayq Ruzayq ibn Hukaym daal di bind ki nga xamante ne moom Euh, imam euh, ibnu Shihab az-Zuhri rahimahullahu taala mu ne daf ko bind ne ko hal ndax tara yaa ngi gis an u jammi' ci ma euh, bind maanaam ci ma dajale nit ñi ñu julli ajjuma maanaam lii bokk na ci li nga xamante ne moom la imaam maanaam moom Hanafi rahmatullah dañ koy dëgërloo maanaam ngir ne su fekkoonte ne dëkk bu nekk ci lañ mën a comme tamit ñeneen ñi ci def kon ku ci nekk ci ni ngay gise maanaam bu doon dëkk bu ne ma def naa dajale kon bu boobaa loolu deefu ko waxee nii maanaam bu boobaa li nga xamante ne moom mooy maanaam duñ ko laaj kon te dëkk bi waaye comme moom nekk na fa kilifa comme li nga xamante ne loolu tamit Hanafi rahmatullah am dañ ci daal di sukkandikoo ne comme moom mooy kilifa gi dafa war a am ndigal wala boog maanaam ndigalu kilifa yi wala boog moom ci boppam comme mooy kilifa gi foofa mu daal di wax ne damaa war a damay daal di woo gars yi ne leen ah gars yi julli ajjuma léegi daan ko def ci dëkk bii daan ko fi sam ndax ma maanaam kilifa gi woote na joxe na ndigal maanaam wa euh, Ruzayq moom mii ma ibn Hukaym amilun moo doon nekkoon kilifa gi maanaam moo doon liggéey ala ardin ci suuf soo xamante ne ya'maluha moom la doon liggéey wa fiha te nekkoon na fa jamaatu mbooloo mina Suudaan ci waa Suudaan maanaam euh, maanaam Suudaan dañ koy wax mooy nit ñuul ñi rek nga wa ghayrihim ak ñeneen ñu dul ñoom wa Ruzayqun te Ruzayq yawma izin bis boobee ala Ayla mu nga nekkoon ca Ayla maanaam te Ayla dëkk la boo xamante ne comme niñ ko waxee léegi maanaam mi ngi ci wetu euh, euh, ci mer Rouge diggante euh, Tabuk ak madina ah, ak Misra maanaam foofu la nekke dëkk la nag boo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah mu wuti nañ ndax dëkk bu mag la woon wala dëkk bu ndaw la li nga ëpp nag ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam ci borom xam-xam hadith yi dañ doon wax ne dëkk bu ndaw la d'ailleurs bokk na ci dalil yi mooy ne raaf na maanaam dëkk la boo xamante ne jamono ji daanaka amatul wala bokk jamono yàgg bu dee dëkkaluñ ko en tout cas am na jamono yoo xamante ne dem na ba amatutoon kon loolu li muy tekki la mooy jamono jooju dëkk bu ndaw la woon loolu kon bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ñoom ñooy euh, Euh, euh, maanaam mbooloo maam jumhur maliki euh, maliki ak shafi ak xanaabi lay rahmatullah alayhim day daal di nekk lay ci ñoom ci kaw xanafi yi rahmatullah alayhim waaye ñoom bañ nañ ndax nee nañ déedéet ay la wuute am na ci am na ñu ne dëkk bu mag la ñun nag dañoo jàpp ne dëkk bu mag la maanaam te waykatu arab yi tamit léeg-léeg dañuy waxee noon maam di wax di tudd ay la comme si dëkk bu mag la maanaam loolu moom moo tax waaye nag ala kulli xaalin Euh, kenn ku ci nekk ci ñoom ci lu mel nii nga sukkandikoo ak nan nga gisee ne la dëkk bu mag la woon wala dëkk bu ndaw la woon li nga xamante ne euh, moom foofu la nekkoon euh, mu ne fiiha te nekkoon na fa jamaatun mbooloo maanaam maanaam moom bi mu fa nekkee mu ne fa kataba mu daal di bind ibnu shihabin ibnu shihabin mooy maanaam al imam ibnu shihab az-zuhri rahimahullah ta'ala daal di koy bind ah wa an wa ana fekk man asma'u maa ngi dégg maanaam loolu li muy tekki ñaari possibilité la am bu njëkk bi moom mooy al imam ibn Shihab az moom doon doo bindutoon mais dafa digle woon ñu bind euh, imam Yunus ibn Yazid al-Ayli moom mi ngi dégg bi muy dicté hadith bi pour ñu bind ko maanaam leetar bi pour ñu bind ko moom mi ngi toogoon di dégg loolu benn la benn maanaa la te bu boobaa ki nga xamante ne moom lañ jàpp ne amaan na moo doon bind moom mooy kan Euh, euh, euh, Shuayb Shuayb ibn Abi Hamza ndax moom moom moo ko daan bindal léegi li ki nga xamante ne lool moom mooy benn benn possibilité bi ñaareelu possibilité bi moom mooy moom ci boppam muy bind waaye ba pare liir ko maanaam liir leetar bi nga xamante ne moom la bind bu boobaa imam Yunus rahimahullahu taala man na ne bind na ko fekk man maa ngi. wa ana asma fekk man maa ngi dégg mu ne ya'muruhu mu ngi koy digal an yu jami'a ci mu dajale nit ñi jour bis àjjuma yukhbiruhu mu koy xabaare anna Salim naka Salim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhum haddathahu moo ko nettale anna Umar ibn al-Khattab ah, ibn Abdullah ibn Umar mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu mu ngi ne sami'tu dégg naa rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan kullukum képp kenn ci yéen ra'in aji sàmm la wa kullukum te képp kenn ci yéen mas'ulun ku ñuy laaj la allah an ra'iyatihi ci la moo doon sàmm maanaam li nga xamante ne nag moom mooy euh, sàmm kon képp kenn ak niveau bu mën a tollu sàmm nga maanaam te da ngaa war a am loo xamante ne moom ngay sàmm euh, laataa muy indi détail bi nag dafa am mbir moo xamante ne ñépp ko bokk te moom mooy ne nit ku nekk am nga loo war a ti te moom mooy say yi nga moom yàlla daf la koo dénk ngir nga sàmm ko te dinañ la laaj si cër yooyu benn bu ci nekk sa alal sa am-am sa lépp li nga xamante ne moom mooy wër-wërloo ci say mbiri bopp yow yàlla daf la ko sàmmloo ndax yaa ngi koy sàmm ndax yaa ngi koy doxale ni nga xam ne noonu la ko bëggee waaw wala déet maanaam te loolu noonu dafa nekk loo xamante ne ma maanaam loolu noonu dafa bokk ci maqaamal muraqaba maanaam muraqaba mooy fuglu maanaam am benn vigilance bu nit ki di am digganteem ak boroomam subhaanahu maanaam di yëg ne boroomam mi maanaam mi ngi koy sëpp di ko di ko di ko surveiller saa su nekk maanaam mu nekk koo xamante ne kooku bu boobaa lépp lu muy wax lépp lu muy def ci lu muy wër-wërloo day yëpp ci xolam ne am na koo xamante ne mooy boroomam subhaanahu wa mi ngi koy sëpp te dina ko te sàmm mu mi ngi koy laaj lii mu koy sàmmloo ana nan lay doxale temps bi la yàlla jox daf la koo sàmmloo xam-xam bi la yàlla jox daf la koo sàmmloo alal ji la yàlla jox daf la koo sàmmloo waaye sa cër yi sa bët sa nopp sa làmmiñ sa tànk sa loxo say bopp sa lépp yàlla daf la koo sàmmloo sam xel sa alal loolu yëpp maam yàlla daf la koo sàmmloo waaye tamit sa diggante ak nit ñi yàlla dala koo sàmmloo lool mooy kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi léegi nag muy ñëw ci ay exemple mu ne al im moo tax yii ay exemple kese la al imaamu imam bi ra'in ab sàmm la wa mas'ulun te def ne ko laaj an ra'iyatihi te nañ ko sàmmloo loolu moom wi lii nag moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi ko fi maanaam ngir ne imam bi comme comme moom dafa nekk koo xamante ne daf koo sàmm Euh, maanaam moom ci biir njab ci biir nit ñi dañ ma moom euh, dañ dañ leen a sàmmaloo nit ñi kon moom moo war a xool ndax àjjuma bi nit ñi ñu ngi koy julli ci dëkk bi waaw wala déet bu bokkente ne ko julli mu daal di dajal ah, gars yi nañ dem fexe nag ba dañ ñu julli nag nañ julli maanaam loolu bu boobaa ñu daal di dajaloo julli àjjuma mu nekk ne imam bi dafa am mbir yu bari yoo xam ne moom moo ko war a taxawee. Euh, kon waaye imam bi buñ ko waxee mooy kiy jiite rek ki nga xamante ne nit ñi moom la ñu yaakaar tey fi mu toll bu amoon am nit boo waay joo xamante ne Euh, mu nga dëkk euh, ca États-Unis nit ñi yaakaar ko te ne moom vraiment mooy seen sëriñ te ñu yaakaar ko te ña ko yaakaar ñu nga dëkk ca Inde maanaam boobaa ni nga xamante ne noonu la moom moo war a taxaw di jéem a xool ndax gaa yaa ngi julli jumaa wala déet ndax foofa place booba ña am mat na nu ñu mën a jullee jumaa ndax condition dajale pour julli jumaa ca bërëb boobu man am na est-ce que ñu ngi koy def loolu moom moo ko war a xool maanaam du rek pour dajale addiye yi maanaam dafa am tamit yeneen i rôle yoo xamante ne ay responsabilités yu ñu am maanaam kon loolu ah euh, mu ne tamit euh, war rajulu góor gi ra'in aj sàmm la fi ahlihi ci njabootam maanaam ci soxnaam ak waa këram yi te dafa war di xool ndax ñi ngi jubal ndax ñi ngi def lu baax ndax ñi ngi julli ndax ñi ngi woor ndax li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu seen diine ñi ngi koy sàmmonteel ndax li aju ci wàllu jikko yi ñu ngi koy doxal ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp dafa ko war a sàmm wa huwa te moom mas'ulun ku nii laaj la an ra'iyatihi ca la mu doon sàmm wal mar'atu jigéen ji ra'iyatun aji sàmm la fii bayti zawjiha fii ci bayti këru néegu zawjiha borom këram wa mas'ulatun te danañ ko laaj an ra'iyatiha ca lam doon sàmm maanaam te moom mooy alalu jëkkër ji ndax mi ngi ko doon sàmm nekku di ko pasa pasare ndax doom yi mi ngi leen doon yar ndax ni mu maanaam li nga xamante ne moom mooy digganteem ak borom këram ndax mi ngi koy matal ak yu mel noonu yooyu yëpp dafa war a sàmm li nga xamante ne moom mooy tax ba comme li euh, waaja bugguma joxoon exemple yi mais maanaam waa ji nga xamante ne nee na euh, euh, da doon xëccoo ak réew am réew ak ak ndaw mu ne ndaw si ku mënta téye sa jëkkër nan nga mën a téye dëkk bu toll nii maanaam réew mu toll nii maanaam te loolu ah, ah bu fekkente ne <laughs> maanaam xeetu xeetu wax du ñaaw la waaye maanaam li ñu bëgg a wax rek li ñu ci jublu woon mooy ah, ne maanaam sàmm googu tamit mat naa bàyyi xel mu ne wal xaadimu ki nga xam ne mooy aji kii liggéey ci dëkk bi maanaam mbindaan mi kooku raa in aji sàmm la fii maali ci alalu sayyidihi sangam mooy ki nga xamante ne moom mooy salarié bi ki nga xamante ne moom mooy maanaam ki nga maanaam ki ñuy embauché kooku dafay nekk koo xamante ne sàmm la maanaam ci alalu ki nga xamante ne moom mooy ki ko embauché maanaam moom mooy bu fekkente ne yow dañ laa liggéeyloo ci ab bërëb alal ji nga xamante ne mooy matériel bi nga xamante ne moom moo nekk ci bërëb bi ak alalu ki nga xamante ne moom mooy ki la embauché employeur bi kooku tamit da nga koo war a sàmmoon teel te wa huwa te wa mas'ulun te danañ ko laaj an ra'iyatihi te lañ ko sàmmloo maanaam ngi gis ne ay exemple yu bari la joxe sallallahu alayhi wa sallam ngir lan ngir jox la ne la amul ci benn domaine booy dugg ci domaine yi lu dul ne nit ki dina fa nekk responsable te dinañ ko laaj responsabilité am nan la ci doxe qaala mu ne wa hasibtu sax yaakaar naa an ne qat dëgg dëgg qaala nee na war rajulu góor gi ra'in aji sàmm la fii maali abihi ci alalu baayam hatta alalu baayam bu nekkee ci kër gi baay bi nekku fi moom ci boppam moom mooy góor ci kër gi sax dafa war a toog di surveiller di xool ndax alal ji nekk ñu di ko yàq am ko pasar pasaree naka noonu su baay bi demee bàyyi fi ci xale yi moomit war na toog surveiller ndax booy yi ñu ngi nii ci yoon wala déet waru leen bàyyi rek comme paa bi nekku fi temps yi booy lu leen neex def man du ma seen bàyyi juruma leen déedéet mooy seen mag dégg nga dawa mas'ulun kon danañ ko laaj an ra'iyati ca lam doon sàmm wa ti te yéen ñëpp ra'in ay sàmm ngeen wa mas'ulun te ku ñuy laaj la an ra'iyati ci seen ci sàmm ci seen ci lam doon sàmm képp kenn ci yéen amul kenn te képp kenn ci yéen kenn génnu ci nit ki ci situation bu mu mën a nekk am na loo xam ne responsable la ci te war na jël ay responsabilités xadis bii xadis la bu raglu en même temps bu bu joxee responsabilité la bu mais bu ragloo raglu la lu tax parce que xadis la boo xamante ne day tegtale ne képp kenn ci ñun ci bépp situation bu mu mën a doon warta ragal warta daw responsabilité te dafa war a taxaw ci responsabilité fu ñuy nee na lay dëgg moom mu taxaw ñu jàpp ne moom ak kàddoom wala ak waxam war na dana mën a jariñ dara wala ak jëfam dafa war a jël responsabilité am taxawal parce que képp kenn ci yéen responsable nga te kenn ku nekk dinañ ko laaj responsabilité voilà ay coow di non que xam nga bokk na ci li yàq àdduna mooy non c'est que loolu day indi coow non mais il faut pas que ñu kii maanaam ku mel noonu am na comme ni mais yow boo bu doon dem ko bu fekkente ne yow coow moom mooy tax yow problème bi maanaam kon yow bu xeex jotoon jamono yeneen bi sallallahu ñu war a xeex doo dem parce que segam coow ngay daw daw coow moom du dugg xeex maanaam loolu du du du du nit ku nekk da nga sa da nga am responsabilité ket ne serait-ce dimbali ku nekk ci dëgg wala bañ a jàppale ku nekk ci caaxaan ak yeneen ak yeneen nit ku nekk danga nga am ay responsabilité moo tax xadis bi xadis bu mu garaaw a garaaw a garaaw la voilà euh, xadis bii nag imaam. Euh, Euh, bu ñu ko xoolee kon dañuy gis ne euh, sàmm googu mu war a nekk moom moo tax dafa war a dajale nit ñi ci dëkk bi moo xam dëkk bu ndaw la wala dëkk bu mag la ñu julli fa te ne foofu dëkk bi nekk dëkk bu mag loolu amul dalil bu bu leer leer bu koy wax bu wér loolu moo tax li nga xamante ne mooy lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah ñoom ñoom ajuñu ko ci mbir moom ne moo tax mag mazhabu jumhur moo gën a dëgër hatta ne sax mazhabu xanaa xanaa bi lay rahmatullah moo gën dëgër parce que ñoom ak parce que charte yooyu yëpp amul dalil bu dëgër bu koy leeral bu fekkente ni nit ñi dajaloo nañu war nañu mën a sampu julli juma dañuy julli juma te xattaa mbooloo mi ci xattaa ci biir mbooloo mi Hanafi yi rahmatullah ñoo gën a dëgër na parce que bu ñi nga xamante ne loolu bokk na ci li nga xam ne euh, ba d'ailleurs euh, Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu bokk na ci lii masala yi mu traité ci Kifaayatu Raaxibiina parce que daf doon gis naan musiba bu rëy day am léeg-léeg nit ñi nekk ci benn dëkk boo xamante ne benn village boo xam ne seen ngir dund nit dafay juddoo ba nekk màggat ba dee te du mës a julli jumaa parce que tout simplement nee rek dëkk jumaa ji tabaxuñ ko mu nekk ab euh, euh, parce que loolu tamit ñoom dañ ko dañ koy indi ci ay teqantal tabaxuñ ko euh, teguñu xeer bi jumaa ji nit ñi matuñu fukki nit ñaar nit ñi nangam nangam matuñu ñeen fukki nit ak yeneen ak yeneen yooyu ak dëkk bi dëkk bu ndaw la ak yu mel noonu loolu tax parce que bu dee ay dëkk yu ndaw ndawa mais ñu dajaloo julli benn jumaa ñoom samp jumaa fenn mais toog noonu rek naan noo ñu de façon jumaa waruñu loolu maanaam xattaa li taxoon jumaa ñi di ko samp loolu dootu du fi am maanaam xattaa li taxoon jumaa ñu koy samp loolu du am moo tax mu indi waxu ñu bari ci borom xam-xam rahmatullah ñoom Cheikh Ahmad Zarruq ñoom ñeen rahmatullah alayhi ñuy ak ñoom Qadi Iyad et cetera rahmatullah al yoo xamante ne dañuy samp dañuy leeral ne xatta prisonniers yi bu ñu nekkee ci prison sax jour juma dañoo war a ñëw ñu taxaw ñu julli juma maanaam julli juma amul lu war a mën a tax ñu naan kenn du ko taxawal ngir doole bi nga xamante ne moom la am c'est que moo ëpp doole sax julli tisbaar bi lu tax ñu ñu ñu maanaam yooyu du amul amul lu wér lu tax maanaam te loolu bokk na ci li gën a maanaam. dëgg-dëgg euh, euh, day wone maanaam ni nga xamante ne noonu la ma maanaam noonu la nekkee koo xam ne maanaam objectivité bi dafa dafa fees booy booy xool téerim yi radiyallahu anhu Cheikh Siraj Malik radiyallahu booy xool téerim yi surtout lu demee nekk Kifayatur Raghibina wala Ifhamul Jaan mais surtout Kifayatur Raghibina bokk na ci li ñuy gën a marqué mooy ni ngay gisee ni nit kii di wax nii amul leneen lu ko ñor lu dul dëgg ñiy wax lii bari nañoo ay kilifa lañoo ay nangam lañoo yooyu yëpp ñoru ko li ko ñor mooy dëgg lan muy dëgg loolu rek ko ñor te ginnaaw loolu amul leneen wa ma za ba'da al haqq illa ad ginnaaw dëgg lan moo fa mën a nekk leneen lu dul sànkute maanaam jubluwuñ ci nag ne eh, yeneen imaam yi dañoo sànku maanaam jubluwuñ ci loolu maanaam ne nit ku nekk démarche bi ngay am na nekk ne wut dëgg parce que ginnaaw dëgg caaxaana fa ne maanaam loolu lañ ci jublu wallahu taala a'lam xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat inshaa Allah xadis numéro 2409 2554 2558 2751 5188 5200 ak 5138 euh, imam Muslim indi na ko xadis numéro 1829 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 2928 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 1705 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 4495 5167 5869 5901 ak 6026 kon lañu gis ne ashaabu kutubu sitta ñeent ñoo mill vingt mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi amma imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi